بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 wa ahli tariqatihi al-faa'izina ar-raabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey ci tafsiru suuratul ma'aarij ci suñu jotaay bi weesu nañ ci wala boog yi weesu yegsi woon nañ borom bi subhaanahu wa ta'ala di waxe a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innal insaana xuliqa haluu'an izaa massahu sharru jazuu'an wa izaa massahul xayru manuu'an sadaqallahul aziim borom bi subhaanahu wa ta'aala mu ne inna naka al insaana doomu aadama nit maanaam nit ci cosaanam daal xuliqa dañu bindeef na ko. aluwaa muy kuy caalit muy ku yaafus iza massahu su ko laalee sharrun laal iza massahu su ko laalee laal gu mu gën a tuuti ak sharru ak mbon maanaam lu lu lu musiba jazua mu daal ni làcc wa iza massahu waaye su ko laalee lu mu tuuti tuuti alxayru xéewali adduna yi komitu adduna yi rek yiw yi rek man mu waa muy xañaa koon kon loolu mooy li nga xamante ne euh, loolu tàmbali woon nañ ci suñ jotaay yi weesu ci leeral baat yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju naka noonu tamit tàmbali woon nañ ci di leeral li nga xam ne moom mooy maanaa yi ak li nga xamante ne moom la ñu jàngee moom la jàngatee ci suñu aaya yi gisoon nañ ni borom bi subhaanahu ci cosaan dafa am nu mu bindee doomu aadama mu am ay jikko yoo xamante ne daf koy amee ci cosaan te bokk na ci jikko yooyu nga xamante ne moom la tudd woon moom mooy ak yàkkamti comme ak naka noonu noonu la tuddoon nañ ci te yooyu yëpp alquran tudd na ko naka noonu mu nekk koo xamante ne tooñaakoon la du bu bëri lu muy tooñ boppam naka noonu di tooñ moo boroomam subhaanahu wa ta'ala naka noonu tamit di tooñ mo ay moroomam naka noonu dafa nekk koo xamante ne dafa jikkowoo ak réer ak ñàkk xam comme inna wa kaana al insaanu zaluman jahula wala bu innahu kaana zaluman jahula maanaam kon tooñaakoon la naka noonu tamit ku mën a weddi xéewal yi ko borom bi subhaanahu wa taala defal la innal insana li rabbihi lakanuut wa wa innal innal insana lakafuur ah, naka noonu ah, dafa nekk koo xamante ne ah, maanaam ku gaaw a xaddiral la ni nga borom ni mu waxee ne la ya'uusun dafa nekk koo xam ne koo xam ne kuy gaaw xat kuy xaddikat xaddi xaddikat bu mag la naka noonu ko xamante ne day daal di bàyyi maanaam eh, day abdigi maanaam day abdiquer euh, day daa di euh, bàyyi euh, lépp daa di wadd ngir ne maanaam mu nekk koo xam ne dafay xaddi naka noonu tamit borom bi subhaanahu wa taala wax na ne la zu du'a'in 'arid maanaam borom ñaan la maanaam foo ko fekk mi ngi ñaan ay xéewal maanaam ngir boppam maanaam mi ngi toppatoo ay lo xam ne yëfi addunaam la comme ni nga xamante ne tamit noonu la borom bi subhaanahu wa taala waxe ne comme ne wa yad'u al-insaanu bi sharri du'a'ahu bil xayr Ah, nit ki de day doo maanaam doomu aadama ñaari day ñaanal boppam lu bon maanaam ni muy ñaanalee boppam lu baax comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci njaalbeenu saar bi ñi nga xam ne moom da doon laajte eh, maanaam mbugal mi maanaam na gaaw ñëw comme tamit ni nga xamante ne noonu lañ gisee ni doomu aadama dafay melowoo ay yeneen xeeti jikko yu demee nekk rëy ak iñaan ak soxor maanaam ak naka noonu tamit di bëgg eh, di bëgg boppam bëggal boppam lu baax waaye lu bon moom eh, maanaam eh, daanaka bu dalee keneen nit yoonam nekku ci moom concerné wu ko ki nga xamante ne moom la concerné daal mooy ci mu dal moom na débrouillé wu ak yeneen xeet jikko yooyu nga xamante ne tamit moom mooy ne diingat kat la day diingat foo ko fekk tamit day werante ci loo xamante ne léeg-léeg xam-xamam du ca naka noonu tamit day nekk koo xamante ne day am njort bu ñaaw ci mbindeef di gis tamit ak ngëneel ci kaw boppam di gis tamit ay ayibu boppam waaye de foo ko day wut li nga xam ne moom mooy ay xeeti ngant ngir jëm jëmmi boppam comme euh, walaw alqa ma'azira naka noonu tamit li borom bi subhaanahu wa taala di def euh, li maanaam ni borom bi wax ne qutilal insaanu ma akfara euh, nit daal ci moom cin doomu aadama ak ak ak weddi yàlla ak a mën a suul xéewal yu ko yàlla defal waa ak a mën a suul xéewal yàlla defal mooy li rabbihi lakanoon ah, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne gisoon nañ ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal na kon loolu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy ni doomu aadama dañ ko mooñaalee noonu ngir ne borom bi subhaanahu wa taala dafa ne innal insaana xuliqa maanaam naka doomu aadama maanaam ci nature am moom mi nga xamante ne dafa gaaw a fàtte te day bugg di di bëgg di euh, nekk nit ñi ak di mel ni nga xamante ne loolu moom moo neex ñi loolu moom mooy li nga xamante ne mooy jikko wala melo wi nga xamante ne aw melo wu ñaaw la ci moom doomu aadama muy koo xamante ne kon noonu la bindoo loolu nag moom mooy ci cosaan fu fekkente ne nekkul ci yoonu tarbiya naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne euh, moom la ñuy jàngee ci aay moom mooy ne kon doomu aadama euh, jikko yi nga xamante ne moom la amee kon yooyu yi nga xam ne ñoom ko tënk ñoo ko ba tax ci yàlla bi nga xamante ne moom moo tax soobuwul yoon bi nga xamante ne ci lay defee maari ji yoonu borom yi nga xamante ne yooyu la ubbi yëpp ñu war a jaar ngir dem ci borom bi subhaanahu wa taala nga xamante ne comme li euh, borom xam-xamu nitu yàlla yi radiyallahu anhum di wax naan ñoom de dañ naan euh, euh, dañ naan ak turuqu bi adadil anfas maanaam euh, yoon yi nga xam ne ñoom ñooy yóbbu nit yàlla ñoo ngi tollook nokk yi ni ñu bëree waaye nag daf fekk ne ñi nga xamante ne ñoom mooy ne doomu aadama yi ma buñ leen jëlee ci li gën a yaatu ci ni ñu mel ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne soobu ci yoon yàlla da leen di xaw a jafe ngir ne dafa am loo xam ne moom moo leen di gàllankoor te yooyu du leen gàllankoor yi bokk na ci ñuy jàngee suñu ay yi moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, benn mooy ne doomu aadama du supporté loo xamante ne musiba la bu ko dal comme li nga xam ne noonu la waxee ne iza massahu sharru jazua su fekkente ne euh, lu bon wala ak musiba da kaa dal lu mu tuuti tuuti maanaam euh, loolu day daal di nekk ku laajte bokk na ci li ñuy jàngee suñu aay yi moom mooy ne doomu aadama. Eh, loolu dinañ ñëwaat ci wàllu bakkan insha allahu taala bu ñu wëlbatikoo ci eh, doomu aadama ni ko borom bi bindee ci maanaam bu ñu concentré woo ci baat xuliqa waaye daal li nga xam ne moom la mel ci yaatal moom mooy ne maanaam globalement mooy ne doomu aadama dafa nekk koo xamante ne eh, dafa doyadi ci doyadeem googu moom mooy waral ci moom mu nekk koo xamante ne du supporter benn musiba bu ko dal naka noonu natt yi bu yegsee rek moom day wax ne rabbi ahanan sama borom daal toroxal na te loolu mooy jëmmi weddi yàlla gi naka noonu bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aay yi moom mooy ne euh, doo kon euh, li nga xamante ne moom mooy euh, lu mu lu moo tax mu jëfandikoo baat massa mooy lu lu bon noonu lay mel moom doomu aadama jikko jooju dafa nekk lu takkoo ak moom bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aay moom mooy ne doomu aadama yiw daf koo bëgg maanaam comme li nga xamante ne noonu la iza massahul xayru manua muy xañaakoon yu lool nag li tax moom mooy bëgg gi nga xamante ne moom la sopp àdduna fees dell ci xolam ci aay yi bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lañ ci xamee kon moom mooy ne euh, doomu aadama ñaari musiba yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci moom ci musiba yi ba kanam yi moom mooy euh, bu ñu ko xoolee dañuy gis ne ñaar rek la mooy jikko yi nga xamante ne ay jikko yu bàyyi ma mooy axlaaqul bahaim ak jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy axlaaqul shayatin ñoom ñooy jikkoy shaytaane yi dikko yi nga xamante ne ñoom ñooy jikko yi bàyyi may yi moom mooy bëgg yi nga xamante ne moom lay bëgg alal maanaam bëgg li nga xamante ne ma astaghfirullah moom mooy bëgg yi nga xamante ne moom lay bëgg ay bànneex yoo xamante ne maanaam bànneexu biir la ak bànneexu pëy loolu moom ak yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci kaw loola ñaari bànneex yooyu nag nga xamante ne doomu aadama foo ko fekk mi ngi jéem a xool ana nan lay euh, nan lay matalee ñaari xeeti bànneex yooyu muy bànneexu biiram di lekk ka naan ak maanaam ak bànneexu pëy euh, euh, maanaam mooy lu dem mooy ji ak sëy ak tamit di fexe naka lay euh, amee ay comme ni ko tubaab yi di waxe ay conquête yu bari maanaam naka lay def ba am ab corofe corofe corofale di wut ay maanaam di dajale jigéen ñi di teg ak bu dee jigéen la tamit naka lay def ba mën a wax ne man nangami góor maanaam ak nangami góor yépp maanaam man maa leen teg ci sama loxo bii Euh, ñoom ñëpp euh, conquérir naa leen ak yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loola loolu tamit ñaari xeeti bànneex yooyu ñoom ñooy ñaari bànneex yi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp doole ñoom ñooy bànneexu bàyyi ma yi nga xamante ne suñu xëyi suba ba ngoon lool moom mooy li nga xam ne moom la ñuy yittewoo loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom la moom la doom moom moo dal doomu aadama yi loolu te moo tax jikko yi nga xamante ne moom la ñu am mooy jikko yi koo xamante ne du xalaat mooy day gaaw ne làcc su fekkente ne dafa am musiba maanaam du toog xool bu baax nan lay def ba génn ci lii naka noonu ngir ne euh, tout le temps day daal di saalit comme caalit googu mu moo ko ko yóbbee waaye tamit fu amee lu baax mu daal di caalit ba nga xamante ne du xool nan lay toog xool nan lay gérer lii bu baax mu doxalee ko doxale mi nga xamante ne moom moo dëppoo li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala sopp te gërëm ko loolu moom moo tax euh, kon euh, ba kon jikko yooyu nga xam ne moom mooy jikkoy bàyyi ma yooyu nga xam ne moom moo nekk ci moom moom la borom subhaanahu wa leeral fii nii te loolu leeral na ko ci feneen fi nga xamante ne moom mooy fi mu naan euh, wa laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim thumma radadnaahu asfala saafiliin mu ne mu ne naka doomu aadama day naka doomu ma doomu aadama ñun de bind doomu aadama ci gën jaar rafetinu taxawin maanaam boo xoolee jëmmi doomu aadama ni ko borom bi subhaanahu wa taala bindee mooy bindin bi gën a rafet waaye tamit borom bi subhaanahu wa doomu aadama la def ci moom mboolem yi nga xamante ne mooy euh, manin gi ak jàppandi mën a yegg ci moom borom bi subhaanahu wa ci anam kenn mënu la defee naka noonu mën a mat yegg gën gën a gën a jegg ci yàlla ñëpp gën a jege yàlla ñëpp jeex ci borom subhaanahu wa taala nga xamante ne léppam jaamu yàlla lay doon te xeet jaamu yàlla yu ko borom subhaanahu wa taala ubbil dafa nekk ay xeet yoo xam te ne ñooy yi gën a matale mooy yi nga xamante ne mooy mboolem xeeti jaamu yàlla yu borom bi ubbil na ko ko waaye ñeneen ñu dul doomu aadama rek dafa am yenn yoo xam ne borom subhaanahu wa taala da leen ko ubbil ba pare tëjal leen yeneen yi ci des kon lool moom mooy ne doomu aadama kon bind nañ ko ci taxawin ci bi gën a rafet ci mboolem xeeti taxawin yi eh, ci biir ak ci Ah, muy kon jëmm borom subhaanahu wa jëmmi doomu aadama la def mu nekk jëmm ji nga xam ne moom mooy ji gën a taaru ci jëmm yi comme ni nga xamante ne loolu la nëbbuwul képp kenn ci eh, nit ñi nga xamante ne borom yi xel lañ waaye nag borom bi teg ci ne summa radadnaahu asfala saafiliin topp nag ñu daal di koy delloo ko gën a suufe te ñu gën a suufe maanaam mu dem ba nga xam ne moom mooy baa bàyyi may comme ni borom subhaanahu wa taala wax wa laqad zara'naa li jahannama kathiiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa a adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall mu ne ñi nga xamante ne mu ne dëgg-dëgg jahannama day maanaam lu bëree bëri ci nit ñi ci jinne yi nit ñi ñoom day waajalal nañ leen ko bindal nañ leen ko ba mi ngi leen di xaar mu ne ndax ñooñu day lan moom moo tax ñu defal leen loolu mu ne ñoom dañoo amee ay xool yoo xamante ne duñ ci xalaate naka noonu dañoo am ay gis ay bët yoo xamante ne duñ ci déggee ñu ci gisee ñu am ay nopp yoo xamante ne duñ ci déggee maanaam loolu li muy tekk moom mooy duñ ci gisee dëgg te duñ ci déggee dëgg duñ ci gisee lu baax te naka noonu tam ñu ci déggee lu baax duñ ci xool lu baax naka noonu tam duñ ci déglu lu loolu moom mooy kon mooy ne duñ ci déggee ak duñ ci gisee mu ne waaye nag ñooñu ulaa'ika kal an'aami naka ñooñu day comme ñoom comme jur gi rek lañ waaye balhum adallu ñoom ñoo yées sax mu ne ulaa'ika humul ghaafiluun ñooñ ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu yëgadi dinañ ñëw inchaa allahu taala ci di wax ne tamit aay yii nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax fii lool tamit day wane ak yëgadi doomu aadama mooy yëgadi gi nga xamante ne moom la yëgadi boromam subhaanahu wa taala mooy eh, yëgadi googu li muy tekki moom mooy négligence Euh, ak euh, distraction ak maanaam yooyu loolu lay tekki nga xamante ne day nekk koo xamante ne day euh, fàtte dafay gaaw a yëg day du yëg borom subhaanahu wa daf koy sàggane maanaam loolu kon moom mooy ak yëgadi yëgadi googu nag nga xam ne moom moo dal doomu aadama yi ba borom bi subhaanahu wa taala di fii ne ñooñu nga xamante ne seen yëgadi googu moom moo waral ci ñoom ne du ñu yeewu dañuy tëdd rek di nelaw duñu yëg sax li xew loolu moom mooy li leen di dal loolu nag bu boobaa. day dañuy daal di ku nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy yées ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy bàyyima yi te dinañ loolu nag boole gi nga xam ne kon jikko yooyu nga xam ne moom mooy jikko bàyyima yi waaye daf ci boole jikko yi nga xamante ne moom mooy axlaaqu shayatin mooy jikkoy seytaane yi dinañ ñëw léegi insha allahu taala amma li nga xamante ne moom mooy yi euh, bàyyima yi moom mooy borom bi subhaanahu wa taala di wax ci naan zuyyina linnaasi hubbu shahawaati mina nisaa'i wal baniina wal qanaatiiri al muqantarati mina zahabi wal fiddati wal an'aami wal harfi ba taat yi teg ne zaalika mataa'ul hayaati dunya borom bi subhaanahu wa ta'aala daan ne taaralal nañ doomu aadama yi nit ñi de dañ leen a taaralal li nga xamante ne zuyyina linnaasi eh, eh, eh, shahawaati mina nisaa'i maanaam mooy bànneex yi lépp loo xam ne dafa aju ci bànneexu bakkan rek nga xamante ne comme bàyyima yi lañ mel ñoom noonu lañ dañ ci am yeneen i xeetu bànneex yoo xam ne dañ ko yokk te yii nga xamante ne moom lay tudd dinañ ko gis buñ bu ko tuddee dinañ gis ne am na yoo xamante ne moom la bàyyi moom lañ am te bàyyi muy ñoom daal ñoom amuñu ko ngir doyloo gi nga xam ne moom lañuy ñuy doyloo seen borom subhaanahu wa ci saa ñu xëyee dem wuti ji waaye tamit ci ah, ginnaaw ginnaaw gi maanaam rek lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu dundee suñu ginnaaw gi nag ñu daal di dem daal di wéeru daal di wakkilu ci borom bi subhaanahu wa taala moo tax comme ni yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne su fekkoon te ne da ngeen di wéeru ci yàlla dëgg dëgg ni ngeen di wéeroo maanaam comme mu ne eh, eh, law tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkuli la ruzaqtum kama ruziqa at-tuyur wala la razaqakum allahu kama kama ruziqa at-tuyur eh, taghdu himasan wa taruhu bitana maanaam ne ñi nga xam ne bor giñ naa ne bu fekkonte ne da ngeen di wéeru ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala nga xam ne noon la picc yi di wéeroo ci borom bi subhaanahu wa dëgg-dëgg ah, ah, ni ngeen ci war a wéeroo kon di sukkandikoo ci yàlla kon yàlla giñ naa ne dana leen wërsëgal ni muy wërsëgalee picc yi ñooñu day bu ñuy xëy dañuy xëy dem fekk seen biir yi dara nekk ci waaye bu ñuy dellu si ci ngoon bi dañuy ñëw fekk seen biir yi fees dell loolu moom mooy ne kon euh, tawakkul gi maanaam mooy ne tegtalewul nag ne nit ñi nit ki deful benn euh, luy war a tax mu am euh, ak dundin wala yu mel noonu waaye mu daal di mel ni picc yi ne picc yi dinañu xëy quand maanaam donte dañoo wéeru ci yàlla waaye dinañ xëy quand maanaam ngir mën a am lu ñu lekk bu ko defee waaye bu ñuy dellu si nag seen biir yi fees dell la loolu tamit muy daal di tegtale ne kon euh, doomu aadama yi am na ci doomu aadama yoo xamante ne xatta ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi ma yi kon ndekete am na lu ñu leen lu ñu ëppalee ñenn ñu bëree bëri ci doomu aadama yi loolu kon mu firi li nga xam ne moom mooy ne summa radadnaahu asfala saafiliin topp ñu delloo ko ba mu gën a suufee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu suufee borom bi kon ne li nga xam ne moom la ñu taaralal doomu aadama yi moom mooy mi na minan nisaa'i maanaam zuyyina linnaasi hubbu shahawaati minan nisaa'i mooy taaralal nañ doomu aadama yi euh, sopp gi nga xamante ne moom la ñu sopp bànneex yi nga xamante ne moom moo jóge ci jigéen ñi te loolu moom mooy li nga xamante ne ci doomu aadama mooy li gën a jafe ci doomu aadama boo xamante ne nafsun ba euh, nafsun euh, baha mi la yoon mooy bakkan boo xamante ne bakkanu bàyyima la kooku lu gën jafe ci moom ngir mu mën koo mucc ngir mu mën ci rëcc moom mooy ay bànneex yoo xam te ne dafa aju ci jigéen ñi moom lool moom moo tax xale bu jigéen bu ko romb mu xool ko naka noonu day xëy di def ci ay tojange yu dul jeex ngir rek maanaam bëgg ay jigéen ñoo xamante ne danañu mën a nekk ci wetam wala boog dana mën a jote ci ñoom mu war leen a mën a foowee te sax léeg-léeg gis ci ñoo xamante ne dañuy jëfandikoo ay yenn ñaan yi nga xamante ne dañ koy xam wala boog yenn turu yàlla yi ngir bi mën di noot ay jigéen maanaam su ko defee ñooñu daal di daal di nekk ci seen waaw ñu mën a ñoom loolu tamit am na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy lasaraar yanke yi ñooñu dañ koy def ci defin woo xamante ne defin wu ñaaw ñaaw la defin woo xamante ne defin wu jéggi dayo la ci mbonte yàlla nañu yàlla sàmm bu ko defee nag ñu jàppee loolu ne loolu xeetu wilaaya la fekk du dara lu dul ne seytaane moom moo leen di fowe bokk na tamit ci li nga xamante ne moom lañu ñu taaralal doomu aadama yi ci ñu ko ñu bëgg ko mu borom subhaanahu wa ne bëgg yi nga xam ne moom lañ bëgg ay doom maanaam doom yeeg ak mbooloo yi maanaam nga xam ne puukare woo rek lañ koy daal di doyee nga xam te ne dañ leen daal di wër ñuy wéttalu leen ak ñu euh, li nga xam ne moom lay wax alqanatiril a min adh-dhahabi wal fidda maanaam ak tamit ay ay ay xeeti euh, ay angaari angaar wala boog ay ay ay ay ay doji doji doj li nga xamante ne ci ay Euh, zahab mooy ay wurus wala fiddati ak xaalis yooyu yëpp nga xamante ne day bëgg ay wurus ak xaalis bu bare baree bari ak wala boog lépp loo xam ne day taxaw taxawaayam lu deme nekk ay dollar ak ay euro ak ay euh, dalasi ak ay CFA ak euh, ay yeneen ak amaan na éco maanaam bu fekkente ne dana am ci kanam tuuti waxoon nañ ni léegi mu am waaye gisaguñu dara xëy na mu am itam ne nañ ren lay am de waaye at wi dem na ba ca digg ba ala kulli xaalis ak yeneen i yeneen i ay yenn ak yeneen ak yeneen euh, ay euh, euh, yooyu nga xamante ne ay ñoom taxawaay boobu la ñuy taxaw doomu aadama yi ñoom dañuy borom subhaanahu wa daf leen a def ne ñoom naturellement doomu mu bëgg loola loola loola nekk xamante ne daf koo sopp mu nekk xolam kon doomu aadama dafa nekk koo xamante ne yooyu ay ñoom ñooy ay bëgg-bëggam borom subhaanahu wa ta'aala ne wal an'aami Euh, ak tamit jur gi ñu daal di yor ay jur yu bëree bëree bëri di seen ay euh, euh, di sàmm xool seen jur yu bëree bëri loolu tamit moom moo tax léeg ñu ñu ñuy tooñ léeg suñu mbokk pël yi ci yenn yi nga xamante ne da leen di dal ci ak seen ay jur gi nga xamante ne moom la ñu am ci bëgg gi nga xamante ne moom lañ ko bëgg ba nga xamante ne dañuy wax sax ne léeg-léeg nga gis ci ñoo xamante ne maanaam dañ ciy doxale ci seenu mbëggeel maanaam doxalin boo xamante ne day wane ni lii dëgg-dëgg moom mooy alal gi nga xamante ne mooy ji gën a am doole ci ñoom euh, kon loolu tamit day daal di nekk loo xamante ne te loolu ñi nga xamante ne dañoo yor ay jur yu bëree bëri du pël yi kese maanaam mboolem ñu yor ay jur doomu aadama moo mel noonu su fekkente ne dafa nekk koo xamante ne ay jur ay alalam la rek da gis gis maanaam bëgg gi nga xam ne moom la koy daal di bëgg. Euh, wal an ami euh, wal da da fekk mu waxoon na mu wal xaylil musawwamati balaataa muy wax wal an ami wal xaylil musawwamati mooy ak euh, euh, mooy euh, fas yi nga xamante ne dañ leen di taaralal maanaam fas yoo xam ne dañ koy taaral te moom muy xeetu waruwaay yi bu boobaan nag ay oto ñoom ñëpp daal di ci biir am na ñoo xamante ne yooyu rek lañ bëgg ay xeeti gëléem ay oto ah ay wala mu rafet lool ñu di ko bëgg nga gis ñu koy dawal di di di di di waaw muy nekk bànneex bu kawe kawe ci ñoom ak yu mel noonu yooyu doomu aadama dañ kaa bëgguloo ak tamit kon ni nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi ak jur gi ah, wal anaami wal xarf maanaam ak al moom mooy ah, mbay maanaam li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu mbay ah, nga xam ne tool yeeg yooyu dañ koy bëgg lool kon loolu da gis ne kon yii yëpp dafa nekk loo xamante ne borom bi subhaanahu wa moom moo bindee doomu aadama ci ne moom kon ni nga xamante ne noonu la bàyyi ma yi maanaam ni ñu bëggee yi ñoom noonu lañ ko bëggee te ñoo sax ñoom ñoo raw parce que bàyyi ma yi ñoom lekk geeg naa geeg sëy ji rek lañ am mais ñee boole nañ ci alal bi boole nañ ci euh, ak yeneen yi nga xam ne dañ koy taara lool ak yu mel noonu te yëpp mu nekk loo xamante ne euh, seen sopp ki nga xamante ne moom la ñu sopp bànneex yi wër-wër loo ci seen biir ak seenu pëy loolu moom moo leen ko yóbbee kon loolu moom mooy bànneexu euh, bakkan yi nga xamante ne loolu moom mooy kon jikko yi nga xam ne ñoom ñooy jikkoy seytaane yi amma li nga xamante ne kon te jikkoy seytaane yoo ci jikkoy jikkoy jikkoy bàyyi ma yi bokk loolu tamit dañ koy gis ci suñu aay yi borom subhaanahu wa taala daf koo doomu aadama rawatina ne bokk na ci li koy tekkale mooy sax aay bi nga xamante ne moom moo ko jiitu laataa muy indi lii te loolu bu boobaa dañuy daal di gis lu tax mu lëkkale ñaari aaya yooyu maanaam lëkkaloo gi ñu lëkkaloo bi mu naan wa jamaa fa awaa nga xam ne day dajale di dugal ci gafaga gi maanaam kon nga gis ne yooyu dafa nekk loo xamante ne ngir ne yooyu dañ ko daf koy jëfandikoo bu baax a baax ngir mën a jottali ko yi nga xam ne ñoom ñooy bànneexu biir yi ak bànneexu pëy yi euh, bokk na ci li nga xamante ne kon euh, yooyu moom mooy jikko yooyu mu am yeneen jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy jikkoy seytaane yi jikkoy seytaane nag moom mooy yu deme nekk rëy mu deme nekk euh, maanaam ak kiñaan ak ak yu demee nekk euh, bëgg bañ bañ bañ dëgg ah, comme ni nga xamante ne loolu moom mooy li daloon iblis comme ni nga xam ne biñ ko tereen biñ biñ ko waxee ne ko na sujjootal maam Adama alayhi salaatu wassalaam iblis dara dalu ko lulul ak rëy maanaam moo ne comme ni borom bi subhaanahu wa taala ne aba wastakbara wa kaana minal kaafiriin dafa wedd dafa dafa lànk aba dafa lànk wastakbara mu daal di yokku rëy gi mu rëyoon maanaam rëy moom lool mu dolleeku wa kaana minal kaafiriina kon nag mu daal di bokk nag tamit ci yéefér yi ba naka noonu tamit comme ni nga xamante ne noonu la seytaane tamit mel ci ay jikko moom mooy keñaan ndax dara yóbbewu ko itam bokk na ci liko ko yóbbee li nga xamante ne moom la defoon maam maanaam moom la bañaloon maam aadama alayhi salaatu wassalaam ci sujjóotul ko mooy iñaane nga xam ne moom la ko iñaane naka noonu tamit bokk maan moo tax nanguwul euh, nanguwu ko sujjóotal ngir nanguwut a gis ne borom bi subhaanahu wa taala na ko teranga moom it defaloon nañ ko teranga waaye moom nanguwul beneen teranga gi te dafa bëggoon teranga googu toxoo ci maam aadama ñëw ci moom mii te loolu moom mooy ci ñaan loolu tamit mu bokkoon tamit ci jikko yi nga xamante ne moom moo ko daloon moom mooy al-ujbu mooy aaw jëf maanaam yiim na boppam ngir ne wax nañ ne euh, jaamu na yàlla lu tolloo juróom-ñett fukki junni at wax nañ tamit ne fépp foo xamante ne yow doomu aadama mës teg sa tànk kaw suuf te jaar màttu la c'est parce que iblis mos na faa sujjootal borom subhaanahu wa taala waaye ànd ak loolu yëpp nag mu jàpp ne kon moom moo gën te moom mu gën a yelloo mboolem xeeti teranga yi moom moo ko gën a féetewoo bu boobaa nag mu daal di yéem boppam euh, loolu moom moo waral fi moom mu nekk koo xamante ne euh, mu ne woon mënta sujjootal moom aadama loolu yëpp nag kon ci ronu rëy day lay daal di dugg loolu moom moo tax mu ne ko mu ne xalaqta euh, xalaqta xalaqtani min naarin wa xalaqtahu man da nga maa bindee ci tàkk-tàkk naka noonu da nga koo bindee moom ci ci suuf ak ban naka noonu bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy ak jikkoom moom mooy ñàkk a ràññee maanaam ngir ne du mën a ràññee diggante lu baax ak lu bon wala dëgg ak caaxaan ndax moom ci nan la war a mën a fan rek la war a mën a sukkandikoo jàpp ne tàkk-tàkk moom mooy li nga xamante ne moom moo gën suuf maanaam loolu amul fenn fu ko tegee lu dul rek ci ay melo ak ay euh, euh, ay caractéristiques yi nga xamante ne yooyu yu zahir rek la yu feeñ kese la te loolu tamit moom mooy jikko yi nga xamante ne jikkoy seytaane la képp koo xamante ne da ngay xoolee nit ñi sa moroomu doomu aadama yi nga di leen xoolee ci der bi nga xamante ne moom la ñu yor wala boog nga di leen xoolee ci askan wa nga xam ne moom la ñu bokk wala boog nga xoolee leen ci cosaan bi nga mën fa nga xam ne moom lañ cosaanoo wala boog nga di leen xoolee bët yoo xamante ne yooyu yëpp da nga leen koy xoole loolu moom mooy jëmmi boot di compter xeet bi nga xamante ne loolu moom mooy jëmmi li nga xam ne moom moo dal seytaane ba nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala daf koo rëbb loolu nag moom mooy jikko yi mboolem ñi nga xamante ne nag demuñ ci yàlla man mandarga bi gën a màgg bi nga xam ne moom nga mën a xàmmeewee koo xam ne mi ngi ci yoonu yàlla ak koo xamante ne beneen yoon wi la ne maanaam seytaane mën na ko dëgg moom mooy boddi konte xeet saa yoo yegsee ci domaine boddi konte xeet maanaam di xool koo xamante ne ci ay raisonnement lu ci bëri day faral di dugal ay deret day faral di dugal ay ay der di day faral di dugal ay askan ci biir ay raisonnement am rek loolu li muy tekki mooy ne kooku euh, moom kooku moom ci yàlla xaajul bay départ kooku partenaire iblis la te loolu moom mooy ay jikkoom jikko bi gën a màgg ci jikko yi ngir ne jikko jooju day indiquer yeneen mbir yoo xamante ne moom mooy li dal nit ki te loolu moom mooy euh, li maanaam complexe li tubaab bi tuddee complexe mooy li jàppee sa bopp ne yaa gën nit ñi wala boog jàpp ne dañ laa gën loolu moom moo koy indi te képp koo xamante ne moo tax euh, moom euh, nit ki nekk koo xamante ne maanaam yaafus googu ak euh, ak caalit googu di ko dal ngir ne complexe googu nga xamante ne moom lay amee ba su gisee koo xamante ne moom daal fi muy teg ay mbir yi mooy mbir yoo xamante ne yu zahir la foofu lay nattee lépp képp nag koo xamante ne jàpp na ne kii moo ma gën moo ma gën a féeti kaw ci balance booba rek maanaam bu boobaa da ngay gis day wàcc boppam di toroxlu ci kanamam xamante ne moom mooy dignité am moom mooy ak terangam moom mooy ak tedd xormam loolu nag loolu la ñu tuddee al jaza maanaam mooy koo xamante ne da ngay dem ba nga xamante ne ngir ne jàpp nga ne am na lu bon lu la dal da daal di làcc ba nga xamante ne jaral na la sax perte sa sa sa teranga perte sa dignité perte sa ay honneur maanaam sa der bi maanaam loolu garaawatul ngir ne loolu moom moo tax ngay gis ñu bëree bëri di nekk ci ay yenn situation yu jafe yi ba tax ñu dugg ci loo xamante ne euh, maanaam lu bon la ñuy jaay seen ngor ak seen diine loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo leen di dal loolu moom moo euh, ki nga xam ne moom mooy Seydina euh, Abdullahi euh, radiyallahu anhu di bàyyi bi wa sallam bi nga xamante ne moom la doon dem bi wuti ji soxna mu am soxna su mu taseel mu ne ko ñëwal njaaloo ak man boobaa mu daan ne ko déedéet mukk amal xaraamu fal mamaatu duunahoo wal xilla laa xilla fa yastaxi lanoo fa fa fa yastaxi lahoo fa kayfa bil amri alladhi tabghinahu yahmil karima irdahu wa dinahu mu ne mukk lu xaraam moom deewu mu ko gënal subhaanallah ci jamono joo xamante ne l'islam nekku fi mais mu ne moom lu xaraam moom dee moo ko gënal maanaam loolu moom mooy euh, mooy ne day wane ne jikkoy seytaane nekkul ci moom xaasa wa kallaa naka la jikkoy seytaane mën a nekkee ci moom te moom mooy bàyyi ki nga xam ne moom mooy sangi-sang yi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne mu ne kon loolu lu xaraam mukk deewu ma ko gënal fal amal xaraamu fal mamaatu duuna woo waaw mu ne lii njaaloo la mënta dagan tax moom kon nag sori ma mënul da lii mënta dagan mukk fa kayfa bil amri alladhi tabghina hoo ana naka moomu laa mën a defee mbir bii nga xam ne yow soxna si moom nga yow sàkku ci man mu ne mu teg ci am solo mu ne yaxmil karimu irbahu wa diinahu mu ne ki nga xam ne moom mooy gor al karim mooy gor koo xam ne vraiment dafa am deru maanaam teranga dafa nekk ci moom euh, mu ne kooku day daal di nekk koo xamante ne day aar irdahu deram d'abord muy réputation wa diinahu ak diinam kooku amul maanaam diina mooy dundinam xeet ni muy dundee maanaam nga xam ne mooy mooy idéologie bi nga xam ne mentalité bi nga xam ne moom lay doxe loolu daf ko war a aar te loolu nag bi ci baax benn kese la mooy bi dëppoo ak alquran ak yeneen yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li yóbbu nit ñi nga xamante ne ma moom mooy kon euh, euh, li nga xamante ne kon ay jikko la yoo xamante ne seytaane jikkoy seytaane la euh, te moom mooy bodd kon xeet mooy racisme wala boog di jël nit ñi wala ethnicisme wala yu mel noonu naka noonu tamit bokk na ki jàpp ne yow góor nga kon yow yaa gën jigéen ji wala boog jigéen nga kon yow yaa gën góor gi loolu tamit bokk na ci ba jàpp ne arab nga kon yow yaa gën kudul arab wala boog man duma arab waaye arab yi dañoo bon man maa leen gën loolu tamit daf cee bokk xamante ne noonu la leere naka doono tamit jàpp ne ñee ay tubaab lañ kon ñun ñoo leen gën euh, wala boog euh, ñee ay ay ay duñu ay maanaam ay ay ay pël lañ wala ay tukkuleer lañ wala ay joolaa lañ kon ñun ñoo leen gën wala boog ñun ay tukkuleer lañ ñun ñoo gën ñeneen ñi ci des wala boog sama maam moo fi daan def nangam kon man maa gën keneen ku dul man loolu yëpp dara du ci dëgg dara amu ci jëmee moroomam moom mooy ragal yàlla ni nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa taala waxe yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum 'inda allahi atqaakum inna allaha 'aliimun xabiir ne yéen doomu aadama yi ñun de yàlla ñoo leen bindee ci ngeen nekk ay góor ak ay jigéen ñu def leen ay xeet def leen ay waaso bu ko defee nag ngeen mën di xamante borom subhaanahu wa dafa def li nga xamante ne loolu dafa bokk ci euh, euh, lu ñu tudde ak sibra loolu mooy sibra maanaam mooy borom subhaanahu wa taala dafa cuub doomu aadama yi wa moo tax mu ne wa man ahsanu min allah sib'atan li qawmin abidin anañ kan moo gën a rafet nag euh, ci yàlla ak cuubaay maanaam ñeel ñi nga xamante ne ñoom ay jaamukatu yàlla lañ maanaam kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy mu ne yàlla dafa cuub maanaam cuubug yàlla moo gën ci cuub yépp maanaam moom mooy lan mooy cuub moom mooy coloration mooy comme tey boo jëlee yére euh, di ci def maanaam yére bi weex wala mu mel neneen nga bëgg nga bëgg koo euh, def jox beneen melo bu boobaa dafa am noo koy dugal looy jël maanaam cuub euh, bi nga dugal ko ci ndox maanaam nga baxal ko am neneen nu nuñ ko doxalee processus la buñ paree ñu daal di jël yére bi suuf suuf suuf ko ci biir ba nga xamante ne day am jamono ñu am nuñ ko def ba nga xamante ne buñ ko génnee waatee day yoro beneen couleur maanaam loolu nag borom bi subhaanahu wa la def doomu aadama yi ñii mu jox leen der der der bi der déjà benn cuub la boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo def mu nekk kiiraay boo boo xamante ne nit ki saa yoo jàkkaarloowee ak moom loolu ngay jëkk gis ci moom mooy der bi nga xam ne moom ngay moom lay yor moom mooy li ngay njëkk gis ci ñoom bu fekkente ne nag da nga yor jikkoy seytaane foofu nga koy njëkk a discriminer foofu nga koy njëkk teggee bu fekkee beneen bi ci des moom mooy ndax góor la wala jigéen la bu fekkente ne yow da nga yor jikko jooju tamit da nga koy discriminer ci loola bu fekkente ne tamit beneen bi ci des moom mooy bu waxee làkk bi nga xam ne moom lay làkk tamit à travers làkk boobu nga daal di koy jël daal di koy teg maanaam bot di ko wala yu mel noonu yooyu yëpp day wane ni kii yëggul ci yàlla xaajul bay jaar yoonu yàlla nit bu jaar mukk yoonu yàlla ba pare jikko yu ñaaw di nekk ci moom abadan loolu mënul nekk ah naka noonu tamit képp koo xamante ne Ah, dafa am ah, mu ah, ak ak jeneen ak maanaam kon ay cuub la yu borom subhaanahu wa def ci doomu aadama yi mu am tamit nu mu mel yooyu yëpp mu nekk ay cuub waaye borom bi nee na cuub yëpp bi ci gën mooy sibghatullah mooy cuub bi nga xam ne bu ko yàlla defee ci nit nit day nekk koo xamante ne day sell ci biiram ak ci bitim nekk koo ne jaamukat yàlla la nekk ki nga xam ne day toog alquran ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam day nekk koo xam ne dafay gëm yàlla te ragal yàlla loolu moom mooy cuub gi nga xamante ne moom mooy bi gën. kon seytaane moom cuub googu nag moom moom li li ci biti moom moo ko nax moom daa gis nekk moom aadama ne dañ ko bindee ci ban moom lool moo ko nax te moom ci tàkk-tàkk lañ ko bindee kon moom moo war a gën te amul lenn ci zahir rek luy wane ni tàkk-tàkk wa dëgg-dëgg ban moo ko gën lu dul ne moom dafa gis nekk dañ ne ban dafa diis te boo ko tegee day wadd wala boo ko dugalee ci ndox day day day diig te tàkk-tàkk day yëkkati ko lool rek la waaye gisul moom lu ci ëpp ci ay ni muy doxale mooy day lakk day yàq ah, et que tàkk-tàkk day tàng munoo am ak moom maanaam munoo koo jëfandikoo alors que ban mën nañ ci tabax ak yeneen ak yeneen maanaam moom gisul loolu waaye li mu gis rek moom mooy ne eh, naka noonu tàkk-tàkk ndox da koy fay ban moom moom day ci biir ndox ak yeneen ak yeneen moom gisul dara ci mais li mu gis rek moom mooy moom moom daal moom gis na ne daal tàkk-tàkk moom moo gën moo gën li dul moom moo gën foofu moom jeex na te loolu tamit moom mooy ñi nga xamante ne day gis ne ak gàttu xel da am da ciy ne maanaam moo tax jikkoy seytaane yooyu képp ku ko yor ak gàttu xel day nekk yow maanaam daa iman nekk koo xamante ne sa sa xel gis mukk lu gën a sori sa catu bakkan bii fi ngay xoolee rek maanaam lu tuuti tuuti ngay gis euh, kon loolu day nekk loo xamante ne tamit moom mooy li dal seytaane euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy li dal seytaane mooy yéenewul kenn lu baax moo tax mooy comme iza massahul xayru manua loolu tamit moo tax aaya bi tamit di leeral ne jikko yooyu yëpp ay jikkoy seytaane la nga xam ne yenn yi ci mi ngi dugg hatta jikkoy gis nañ ko euh, nga xamante ne day bëgg lu baax mais ngir boppam kese waaye maanaam lu muy feesale biiram ak lu muy fexee ba maanaam euh, euh, bànneexu pëyam mu daal di koy matal waaye su dul rek mu yor jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy jikkoy seytaane yi itam nga xamante ne yooyu moom mooy nga xam ne moom moo koy dal euh, kon euh, nit ki wala boog di bëgg jiit maanaam bëgg nekk ci kaw di jiitu ñëpp maanaam nga xam ne lu ñuy wax rek yow lañu ci war a tudd yow lañ war a jiital sa tur dañ kaa war a yëkkati yow da ngaa war a feeñ ñi ci des ñëpp dañ leen war a tuutil ak yu mel noonu ak bëgg daraja ak bëgg ku la màggal ak tamit ku tuutal ñeneen ñi mooy mooy iza massawul xayru manwaa moom loolu moom mooy li nga xam ne kon yooyu yëpp dañ dafa nekk ci suñu ci ay maanaa yoo xamante ne dañ ko ciy déggee nga gis ne kon euh, loolu mooy jëmmi yi nga xamante ne ay jikkoy seytaane la kon nag bu ñu xoolee borom subhaanahu wa taala ci sew sew ci waxin wu sew bu woyof maanaam dugal na mboolem yeneen jikko yi nga xam ne ñooy jikkoy bàyyi may ak jikkoy seytaane yi ci suñu aay yi nga xamante ne moom lay leeralee ni doomu aadama lii moo koy dal te lii moo koy tere yegg ci yàlla loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, benn maanaam mbir la yoo xamante ne ñoom ñoo koy euh, tere yegg ci yàlla te loolu tamit bu boobaa dañuy daal di jàngi ci tamit ne comme ne doomu aadama nii lañ ko bindee maanaam xuliqa halwa maanaam kon dañuy jàngee ni doomu aadama kon ni ñu ko bindee ba mu yor jikko yëpp nga xam ne ay jikko la yoo xamante ne daf yéen ni dañoo aju ci euh, euh, ci bàyyi ma maanaam ay jikkoy bàyyi ma lañ yii aju ci jikkoy seytaane loolu tax mu nekk ki nga xam ne moom dañ koo delloo fa gën a suufe ci ñu suufe ànd ak ne moo am possibilité wu tamit nekk fa gën a kawe kon bu boobaa lii moom mooy li ko gàllankoor jikko yii ñoom ñooy yi ko gàllankoor te yooyu nag ngir mën koo euh, ngir mën koo faj faw nit ki euh, rango li nga xamante ne moom mooy euh, safaan bi te bokk ci li nga xamante ne moom mooy tax moom mooy xam-xam te mooy xam-xam moo tax faw daa war a nit ki daa war a xam dëgg bu jàngee am xam-xam maanaam topp ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi su fekkente ne moom amul xam-xam mu topp ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo ñu sell ñi ñu baax ñi ñu jub ñi ñi nga xam ne dañoo teg ci yoon bi nga xam ne moom la yàlla tëral ñi nga xamante ne dañoo jël seen lépp jox ko borom bi subhaanahu wa ñi nga xam ne dañoo jublu ci yàlla te dëggu ci niñ ci jubloo ñi nga xamante ne dañoo sopp yàlla te dëgg ci niñ dëggu ci niñ ko soppoo soppee ñi nga xam ne dañoo topp yàlla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di roy ay jikkoom di topp am njàngaleem ñu mooy ñi nga xamante ne ñoo ñooñu la war a roy ñooñu la war a topp te loolu moom la ñu tuddee ci euh, jargon euh, wu mustalahu ñi nga xam ne ñooy ahlu tasawuf ñooñu lañ tuddee sëriñ loolu mooy sëriñ am maa leneen li ñuy gis loolu loolu leneen la ak nguur la amaan na ak nguur la aku ak leneen daal luñ mën a tuddee waaye bu ko kenn tuddee sëriñ euh, kon nag loolu mooy li nga xamante ne tamit loolu mata bàyyi xel la loolu moom moo tax tamit comme euh, ni nga xamante ne noonu la ñu gisee woon te dinañ ci ñëwaat léegi incha allahu ta'ala. kon jikko yi nga xamante ne moom mooy eh, nit ki eh, malgré loolu yëpp bakkanam eh, dafa nekk koo xamante ne niñ ko bindee comme que dafa yaafus te dafa xaw a làcc maanaam dafa nekk koo xamante ne dafay gaaw a caalit moom doomu aadama ci jikko yooyu kon bokk na ci li ñu ci jàngee tamit moom mooy ne jikko yi selon circonstance yi doomu aadama di mel day am ay jikko yoo xamante ne dañuy feeñee ci moom moo tax mu daal di wax ne iza massahu sharru su ko lu bon dale mu daal di nekk musiba mu nekk jazmu an ku ne laaj waaye nag su lu baax dalee jikko jooju feeñee neneen mooy man moo an muy nekk koo xam ne day xañaate du yéene kenn ca lu baax loolee nga xam ne moom la yor te lu baax loola nag mbir mi day ñëw ba ci domaine diini ji maanaam nit ñi nga xamante ne comme dañuy bëgg maanaam jikko yi seytaane yenn yi day nekk ñoom comme rëy aw jëf yéemu sa bopp di ngistal bëgg sa bopp màggal sa bopp xeeb ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy ñeneen ñi ci des wala boog nga bëgg leen a xeeb ak complexe boobu nga xamante ne moom mooy am ci nit ki xam ne day ànd ak complexe de supériorité ci képp koo xamante ne dafa jàpp ci moom ne kii man maa ko féete kaw ci bu ma tegee samay balance yi may teg maa ko féete kaw kon ma daa koy xeeb doyadal ko waaye képp koo xamante ne damaa natt ci moom ne kii kat moomu féete kaw rek ma daal di toroxal sama bopp ci kanamam doyadal sama bopp kooku loolu moom mooy. kon jikko yi nga xamante ne yoo yooyu ay jikko yi la yoo xam ne bu nekkee ci doomu aadama bi lu tax maanaam nan lay feeñee bu feeñ mukk nii rek day feeñee selon circonstance yi loolu moo tax bokk na li ñuy jàng ci aaya yi dañuy feeñ selon circonstance maanaam nit ki ci ci la mu ne loolu moom moo ñuy gis ñi nga xamante ne dañ naan diw dañ naan masalan alal day day yàq alal seytaane la alal nangam du dëgg maanaam li nga xamante ne moom mooy ceytaane gi ci jikkoy nit ki la nekk nekkul ci alal gi nanga noonu mboolem affaire ah, ah, mbiru àdduna ji nekkul ci ceytaane gi nekkul ci yooyu ci nit ki ci boppam la nekk loolu jik ndax bakkanam moom moo am bakkan boo xamante ne dafa yore ay jikkoy bàyyi ma ba pare mu am ay ba loo xamante ne ay jikkoy ceytaane la foofu la nekk loolu moom moo tax euh, alal liñ mën a wax li gën a mag liñ mën a wax ci mbir mi moom mooy tey dañ koo mën a tuddee détecteur de jikko maanaam mooy lan mooy loo xamante ne day détecté ne fii jikko jikko sàngam mu ngi fi képp koo xamante ne soo amee ba nga amul dafa am noo mel nga am am noo mel neneen loolu li ñuy tekki moom mooy ne noona nga meloon alal ji c'est que comme alal ji nekku fi woon ngir feeñal jikko jooja bi fi alal ji nekkee da kaa feeñal nanga noonu tamit teranga nit koo xamante ne wala boog ak daraja nit koo xamante ne dafa am daraja rek daal di soppeeku kooku c'est dafa fekk ne jikko jooju mi woon ci moom mii dafa nëbbatu gis na nag xeex jikko yu nëbbatu yooyu yu làqatu yooyu yu bon yooyu nga xamante ne li ci doomu aadama am kenn xamul nu mu loolu moom moo tax nit ñi di maanaam di soxla ne man fokk ma am ku ma dimbali ngir jikko yi denc man ma def lu ñu tuddee tazkiya maanaam ma sellal sama xol ak sama bakkan sellal ko setal ko ci mboolem jikko yooyu waaye tamit faw ma sellal sama xol jublu ci borom bi subhaanahu wa ba yor jikko yenente bi sallallahu alayhi wa waaye tamit faaw ma yéeg ci borom bi subhaanahu wa ci anam goo xam ne tajalliyaatam yi ni may feeñoo ci ay jëfum may gis jëfu yàlla yëpp ci mbir yi ma gis ne moom mooy jëf di di teg di dindi may gis tamit ne ay tajalliyaatu asmaa yi maanaam ne turam yi nga xam ne day bu ma bu ma ko incarné jël ko daal di xam maanaa bi daal di toroxlu daal di jublu ci borom subhaanahu wa ta'ala ci moo loolu daal di nekk loo xamante ne dama koy jël ci euh, ma toroxlu ci sama borom subhaanahu wa taala euh, di yëg li nga xamante ne moom mooy turam yooyu may xool nan laay maanaam naka euh, laa koy gisee incarné ko ci lu tolloog man maanaam mooy incarné melo yi nga xamante ne moom la tur yooyu amee waaye tamit borom bi subhaanahu ma def tarqiya ci da anam goo xamante ne damay dem ba nga xamante ne borom bi subhaanahu wa maanaam man moom laay gis. Euh, maanaam même xataa ba damay gi sax melo yi tur yeeg euh, maanaam tur yeeg melo yi maanaam jeex ci moom te loolu mënul am ludul nga jeex ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu nag maanaam jeex ci alquran loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom moom mooy nag bi kon jii moom yi nga xamante ne sëriñ bu nekk nag dafa am sëriñ bu man lii te manul yee ku nekk nag dangay xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo la mën a jàppale ci mbir mi nga daal di koy am léegi nag nga daal di koy wut ci loola kon lool moom moo tax ñu daal di koy wut kon bu boobaa dañuy daal di jàngee ci suñu aaya yii nii nga xamante ne mooy nii borom subhaanahu wa taala melale doomu aadama ni ci cosaan nii lay mel loolu day daal di impliqué ni maanaam day daal di ñett nit ñi ci ne foofu dañoo war koo xamante ne da jàppale ci yoonu yàlla maanaam ngir ñu mën a génn ci lii nga xamante ne moom mooy jikko yu ñaaw yii nii Euh, comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ci yeneen ci aaya bi li ci tegu ne illal musallin ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci mucc daal mooy ñi nga xamante ne dañoo jokku te bu boobaa nag mu am jikko yooyu nga xamante ne moom la ñuy wax tamit ñu am leneen loo xamante ne mat naa bàyyi xel dinañ ñëw insha allahu taala ci di wax ci wàllu bakkan ak ci xol ak ci roox maanaam teqale leen ak lan moom mooy li nga xamante ne moom mooy xeetu euh, tarbiya bi ak yeneen yi ci aju insha allah waaye li nga xamante ne moom lañ bëgg wax fii leeral ko léegi nii moom mooy ne jikko yii maadaama ne mën naa dal nit ci wàllu àdduna mën na koo dal tamit fekk mi ngi ci biir diini ji di ci yëngatu moom mooy ne kon ndegete euh, dafa am euh, ay ayibu bakkan yoo xamante ne dañuy nekk ci biir mooy yàlla waaye tamit mu am ay ayibu bakkan yoo xamante ne dañuy nekk ci topp yàlla ayib yi nga xamante ne ñoom ñooy yi nekk ci mooy yàlla moom yooyu dañuy faral di feeñ maanaam dañuy faral di nekk loo xamante ne lu neex xàmmee la muy dikk yu bon yépp yi nga xamante ne moom la ñuy gis yooyu nag li nga xamante ne moom mu ci nit ki comme niñ ko xamee euh, euh, moom mooy rek di def contraire bi maanaam di jéem a ràngoo safaan bi ak di yàlla lu bari di jaamu yàlla ak di sori mboolem li nga xamante ne moom mooy tax nit ki di ca dem maanaam moom mooy lan ay àndandoo yu bon bu fekkente ne nit ki dafa sori ay àndandoo yu bon di ànd ak ay nit yu baax di nekk ci lu baax. naka noonu mu daal di wëlbati ay centre d'intérêt mu daal di xeex ak bakkanam ci loola mu nekk koo xamante ne dafay bëri lu muy def ay naafila di jullee ko woor ak naka noonu di bëri lu muy sikkar di tudd yàlla borom subhaanahu wa taala ak loo xamante ne daf koy eh, maanaam day wutal boppam ay ay awraat yu muy def moom mooy ay jaamu yàlla yoo xamante ne daf koy def ci ay waxtu yoo xamante ne daf koy daf koy préciser ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon soxna Aisha ci ci hadith bu soxna sa nettali radiyallahu anha ne afdalul a'mali adwamuha wa in la jaamu yàlla yëpp bi ci gën moom mooy bi nga xamante ne moom moo bi sax te mooy donte bu néew la ak tamit iklifu anfusakum minal a'mali ma tutiquna na leen teg seen bopp ci ay jëf jëf yu baax loo xamante ne di ngeen ko attan kon loolu yooyu yëpp day nekk loo xamante ne nit ki di ko def tous les jours maanaam mu di ci sax mu nekk loo xamante ne def ciy sax loolu mooy li nga xamante ne yooyu yëpp dañ koy dimbali ci li nga xamante ne moom mooy Euh, mooy jikko yooyu nga xam ne ay jikko yu bon la rawatina bu fekkente ne dafa sori mboolem la nga xam ne moom moo koy sababal ci doomu aadama kon yooyu moom dañ koy daal di mën a xam teg ko ne waaye nag mu am li nga xamante ne moom mooy ay ayibu bakkan yoo xamante ne nag dafa aju ci jaamu yàlla ci boppam yooyu nag ñoo gën a naqaree dindi ngir ne nit ki day nekk ci jaamu yàlla plus muy jaamu yàlla plus ayib yooyu di feddali ko ci moom moo loolu moom moo tax borom subhaanahu wa ta'ala junj na lool bi mu naan fa waylul lil qaasiyati quluubihim min zikrillah maanaam ñi nga xamante ne mu ne toskere ñeel na ñi nga xamante ne ñoom seen xol dafa wow min zikrillah dégg nga maanaam du ne ànde min bi tegtalewul ànde min maanaam min ba ci baa bi maanaam baatu min lay tekki mooy lan mooy ci sababu tudd gi ñuy tudd yàlla ndax dañuy faral di tudd yàlla bi jaamu yàlla di jaamu yàlla loolu di gën a wowal seen xol maanaam di leen gën a soril seen diggante ak borom subhaanahu wa taala ngir lu tax ngir ne ñoom jaamu yàlla yooyu dañ ciy bëgg ay ku leen ay ku leen naw ay daraja dañ ciy bëgg ku leen yëkkati loolu yooyu lañ ciy wut maanaam nga xamante ne masalan dañ naan booy jaamu yàlla comme ni mu nekkee léeg-léeg sama mbokk wolof yi gis-gis googu nga xam ne moom lañ ci am booy jaamu leer yu nekk ci yow ñu bëgg leer googu ñoom wala book booy jaamu yàlla dafay am maanaam sikkar sàngam soo koy def day da lay indil nangam nangam sikkar sàngam soo koy def da ngay am nangam ak nangam ak yeneen yi nga xamante ne moom mooy di bëgg di am ay masalan yenn karaama yoo xam ne da koy def ak yenn maanaam di bëgg di am accès ci ay mbir yoo xamante ne ay kumpa la te fekk ne nga xooloon say ayibu bakkan moom moo ëpp doole ci ngay jéem a yi nga xamante ne euh, moom ngay wuti ji ngir lu tax ngir ne borom subhaanahu wa li mu sàkku ci yow mooy nga jub moom loolu la sàkku ci yow loolu moom moo tax ci sóoratu Fatiha ñaan jëm ci indi moom mooy ne ihdina siratal mustaqim mooy yàlla nga teg ñu ci yoon loolu nag mu sàkku ci yow yow nga bàyyi ko fi ne di dem wuti ji ay ay ay naan kumpa damaa bëgg maanaam di am fat kashfu maanaam di gis nangam ak nangam di am yu may gis di gént di am nangam ak nangam ak nangam maanaam yooyu ngay wut yooyu nag bànneex gi ngay ne am ci yooya ak di ko wut ak di ko sàkku daal man looy gën di nekk ci sikar yi di ci gën di takkoo di gën di takkoo jaamu yàlla yi yooyu di gën di yokku ci yow maanaam ayib yooyu di gën di fettali ko ci yow ngay bëgg di am yeneen yi yeneen i découverte yeneen i exploration loolu moom moo koy indi ci yow kon yooyu noonu ayib yooyu moo gën a metti encore moo tax xeex ak ayib yooyu moom li koy indi ñett yi ñett yi moo koy dindi bu njëkk bi moom mooy euh, ragal tiit goo xamante ni ndax bànneexu bakkan la léeg-léeg sax xattaa yeneen ba bakkan yi looloo koy dindi ndax xeex ak bakkan de manière globale maanaam euh, xeex ak bakkan de manière globale léeg-léeg mën naa mën naa mën naa yomb nii maanaam nga xeex ak moom tey ngir benn mbir tey waaye nga xeex ak moom ba nga xam ne bànneex bi da koy dindi carrément da nga koy noot carrément loolu moom ñett yi ñoo koy indi ngir ne ban bakkan moom bu xësee ba xam lu bon dootu ko nangoo bàyyi te daf ciy trouver bànneexam comme ni nga xam ne noonu la ko wolof yi di waxe maanaam naan mos naa ko neex na bàyyi naa ko loolu doo gis maanaam en tout cas jafe naa gis kon loolu li koy waral mooy lan mooy ne bànneexu bakkan yi moom su fekkente ne nit ki nag bànneexu bakkanam dafa dem ba nga xam ne daf koo noot daf koo ëpp doole ci bunt yi ñaari bunt yi yëpp li koy tàqale ak moom mooy ñaar mooy mooy benn ci ñett yi benn bi moom mooy xaw xawfu muz'ik mooy ak tiitaange goo xamante ne day day da koy ëpp doole maanaam moom mooy ragal ak tiit goo xam ne daf koy ëpp doole loolu moom moo tax tamit te loolu xattaa ci adduna bi borom subhaanahu wa taala daf ñu ko fee wan loolu moom moo tax jariñoo ci aaya bi beneen njàngi mooy ne euh, bu ñu jàpp ne laccax googu di dal doomu aadama saa yu amee lu musiba bu ko dal loolu dafa négatif carrément déedéet parce que lool moom mooy tax nit ki tamit di mën di dellu ci yàlla maanaam noonu yàlla bindee nit bu dul woon ne par exemple day jikko jooju da ko amee kon du du du du du du remettre en cause bay war mën di delluwaat ci yàlla daa iman loolu du ko def maanaam day day jàpp rek ne moom buur na euh, te tamit kon bakkanam day daal di ëpp doole lool da koy ëpp doole lool moom moo tax bu dul woon ji dal doomu aadama muy yëg ni day nee na laccax comme ni nga xam ne noonu la ko aaya bi waxe nee na lacc loolu bu di ko dal kon léegi léegi tey maanaam comme lu demee nekk di di di di feebar ak a xiif ak a mar ah, ak yu demee nekk noonu di maanaam di am yenn eh, yenn aajo yu yu tar yi te doo ci mën dara ak yeneen ak yeneen. yooyu bu dul woon dal doomu aadama kon léegi bakkanam daal di moom ci boppam moom moom ci boppam moo yàlla parce que moom mooy ki nga xam ne moom la yàlla def xalifaam ci kaw suuf maanaam moo domine adduna bi maanaam gis gi muy gis ne moo domine adduna bi léegi tey kon mu ne moom mooy yàlla looloo tax la bi tax borom subhaanahu wa ta'aala mu bindee noonu doomu aadama maanaam dafa bindee noonu doomu aadama loolu dana ko ci yàlla seet waaye loolu tamit mooy sabab bi nga xam ne moom mooy tax mu mën a tamit jël conscience ngir mën a dem ci yàlla ngir xam ne mu yàlla moom mooy boroomu kàttan boroomu sañ-sañ boroomu mën-mën te moom boroomu doyadi la boroomu maanaam suufe la kon loolu moom mooy li nga xam ne moom moo koy indi naka noonu tamit bu fekkente ne euh, li nga xam ne kon euh, tiitaange googu loolu day waral ci doomu aadama mu mel noonu maanaam moom moo tax euh, nit ki te loolu day dal nit da koy gis ci suñu ci yeneeni mbir yi masalan tey nit ki léeg day am yu muy bëgg lool lool lool waaye bu amee ak ko dal maanaam mbir moo xamante ne mi ngi koy waaja daal mu tiit ci loola da ngay gis mboolem bànneexu bakkan yi ci moment boobu dañuy rocceeku ci moom nga xamante ne du ko tal comme tey par exemple nit koo xamante ne yeneen yu bari bëri daf daan tal par exemple bis bu nekk mu dem seeti ji ay ay benn xale bu jigéen maanaam nekk moom di caaxaan ak yooyu bis bi muy am problème boo xam ne da koy ëpp doole maanaam du tal loolu loolu moom dootul maanaam dina tal leneen lu dul loolu loolu moom loolu maanaam loolu moom moo ko yóbbee maanaam kon tiitaange googu nit ki di tiit digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala di gis ne boroomam moom moo ko mën a noot maanaam moom moo ko noot moo ko euh, moo am sañ-sañ ci moom moo am kàttan ci moom te mën na koo dugal nu mu ko neexe te kenn du ci mën dara maanaam loolu tiitaange googu moom mooy dindi bànneexu bakkan ñaareelu mbir bi dindi bànneexu bakkan moom mooy xubbu euh, euh, muqlaq maanaam mooy wala boog Euh, shafaq maanaam euh, xubbu mushfiq kon euh, dañuy wax tamit xawfu muqlaq comme ni ñu mën wala xubbun mushfiq comme ni ñu waxee xob xawfun mus'ij comme ni ñu ko waxee léegi maanaam mooy lan xubbun mushfiq mooy lan mooy ragal mooy mooy soppu yàlla bëgg yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy bëggeel goo xam ne dafa tar di bëggeel loolu moom moo koy mën a tamit loola mooy tey par exemple lool tamit dañ koy gis ci àdduna mooy léeg-léeg nga gis nit koo xam te ne day bëri yoo lool ay mbir yu muy bañ looloo tax borom yii yëpp daf koo joxe exemple maanaam xattaa ci àdduna daf cee am moo tax sa yàlla tam looloo lay jariñ maanaam nga gis ne euh, nit ki léeg-léeg day am yu bëri bëri par nature parce que loolu yàlla dafa bindee noonu nit ci nature am mooy léeg-léeg mu am ay mbir yu bëri bëri yu kara yoo xamante ne moom ay ay maanaam daf cee daf c'est comme si que ni moom loolu il est intransigeant là-dessus maanaam moom nanguwul du bàyyi mukk loola du nangu mukk denc principe am yooya waaye bis bu mu gisee lu mu sopp lool mu bëgg ko wala ku mu bëgg lool kooku mën na koo bàyyi loolu ne principe am yëpp mën na koo fàtte da gis nit koo xamante ne day bëgg nelaw bëgg nelaw bëgg nelaw bëgg nelaw ba kenn xamul nu mu toll waaye tey bis bu amee ndaw su bëgg ndaw soosu noonu di ko woo heure yi nga xamante ne wala di ko soxla naan dama bëgg ñuy waxtaan téléphone heure sànq mooy heure yooyu mu daan nelaw lii da koy jaral mu bàyyi boo nelawam yi di wo di di di waxtaan ak ndaw si téléphone maanaam ak yeneen ak yeneen maanaam léeg-léeg sax da koy jaral muy wàññi ay heure liggéeyam ngir war a mën maanaam ak ni mu bëgg xaalis yëpp mais heure liggéeyam moom daf koy wàññi ngir di mën waxtaan ak ndaw si wala boog di mën a seeti ci ndaw si maanaam ak yooyu noonu nga xamante ne moo koy daal mooy nag muy mbëggeel koo xamante ne day tax day tàkk ci xolu nit ki nit ki nag su bëggee yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mbëggeel bu tar googu loolu daf ko yóbbee ci maanaam loolu rey maanaam leer googu mooy mooy mooy mooy ci xolam maanaam ba fay li nga xamante ne moom mooy bànneex bakkan bi moo koy lakk waaye mu am tamit beneen mbir boo xamante ne mën naa tax euh, euh, moom mooy mooy lan mooy waliyun murshidun muhaqqiq mooy waliyu boo xamante ne nitu yàlla dëgg boo xamante ne day mën a maanaam murshid la day gindiwaate aarif billah bu mat sëkk boo xamante ne dafa xam bu baax a baax a baax lan moom mooy bànneexu bakkan yi ak yooyu waaye kooku nag kooku nag yushabu bil mahabbati wat tasdiq wala boog bil mahabbati wal haqq kooku dañu koy ànd ak moom ci sopp ko sopp bu wér naka noonu tamit nga euh, dëggu ci ni nga xamante ne noonu nga soppee maanaam nga noonu euh, nga ko soppe maanaam ba pare nga ànd ci dëggu ak di ko dëggal maanaam kon nit yàlla boo xamante ne xam na xam na yoonu yàlla nga gis ko loolu moom moo tax tamit doy gi am ci solo loolu moom moo tax doy gi euh, am ci solo incha allahu taala euh, ci euh, jotaay yii di ñëw jotaay bii di ñëw incha allah dinañu dugg ci na ñetti mbir ci masala yi yii nii mooy bu njëkk bi moom mooy bakkan kon lan moom maanaam moom moo ko wutalee ak ruux ak xol. waaye dinañu gis tamit insha allahu taala li nga xamante ne moom mooy euh, lan moom moo war a tax kon maanaam gis nañu bu ñu xoolee yii yëpp dinañ gis ne lan moo war a tax nit ki war a soobu jëm ci yàlla borom subhaanahu wa taala waaye dinañu gën a gis insha allahu bëgg-bëgg googu dem yàlla ni mu nekkee nécessité que sinon kii day alko ko alquran waxe sinon rek day alko waaye nag soobu ci yoonu yàlla yooyu maanaam mooy lan mais lan la.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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراءهم وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون